wa amma al-ahaadiisu fa minhaa hadiisu Amr ibn al-Ahwas radiyallaahu anhu as-saabiqu fil baabi qablahu. kon al imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah ci suñu jotaay bii ñu génn ubbi woon na buntu bi muy wala nga ne garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallaahu anhum wa ja'alanaa Allaahu minhum amiin mu doon buntu numéro trente-cinq. fanweer ak juróom baabu haqqi zawji ala mar'a garab gi nga xam ne mooy traité di wax ci mbiru àq bi nga xam ne moom la jëkkër ji am ci soxnaam gisoon nañ ko ubbi woon nañ ko ci bunt bi ñu weesu ci jataay bi ñu weesu ba gisoon laay bi mu di woon di suñu borom di wax ar-rijaalu qawwaamuuna ala an-nisaa voilà léegi nag mu ne wa amal ahadis comme niñ ko waxe woon ñu waroon a dugg ci beneen wàll wi ci garab gi mooy wàllu xadiis yi mu ne am amal ahadis ndaal xadiis yi nag yi nga xam ne ñooy wax ci wàllu yi fa minha bokk na ci xadiisu Amr ibn al-Ahwas radiyallahu anhu mooy xadiisu Amr ibn al-Ahwas radiyallahu anhu as-saabiqu bi nga xam ne moo jiitu fil baabi qabla ci buntu bi jiitu bii mooy bintu taal 34 biñ génnoon fanweer ak ñeent mooy xadiis bi nga xamante ne nii mooy xadiis 276 buntu bii ñu génn muy bintu 34 gisoon nañ ko mooy bim ne wa an Amr ibn al-Ahwas al-Jushami radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fi hajjati al-wadaa'i yaqul ba'da an hamida Allah ta'ala wa athna alayhi wa dhakkara wa wa'ada thumma qala alaa wa sawsuu binnisaa'i xayran fa innamaa hunna cawaanin cindakum laysa tamlikuuna minhunna shay'an gayra daalika illaa an ya'tiina bifaaxishatin mubayyinatin fa in facalna fahjuruuhunna fil madaajici wadribuuhunna darban gayra mubarrihin fa in ata'nakum falaa tabghuu calayhinna sabiilaa alaa inna lakum alaa nisaa'ikum haqqan wa linisaa'ikum alaykum haqqan fa haqqukum alayhinna allaa yuutiina furushakum man takrahuun wa laa yazanna fii buyuutikum liman takrahuun alaa wa haqquhunna alaykum an tuhsinuu ilayhinna fii kiswatihinna wa ta'aamihinna rawaahu at-Tirmidhiyyu rahimahullaahu wa qaala hadiithun hasanun sahiih mooy xadis boobu nga xam ne Seydina Amr ibn al-Ahwas al-Jushami radiyallahu anhu moo ko nettali woon mi ne dégg na Yonent bi alayhi salaam keroog ci hajjatul wadaa yaa vay delul foofu mu ne bokk na ci bunt bi xadis yi nga xam ne yox ci xàq yi waa ji am ci soxnaam mooy lii ndax wax na ko foofu comme niñ ko fa gise woon ne te ñoom seen xàq yi nga xam ne moom lañ am mooy li nga xamante ne nii bu ñu jox ndigal kenn muy dugg seen kër bi toog ci seenub lal waaye waxuñ di sëy parce que sëy moom de toute façon ku sa bëgg ku sa jëkkër bëgg ku bañ a ci yem loolu moom amul naan mën naa sëy keneen parce ko kooku jëkkëram bañu ko noon non non fornication adultère déedéet <laughs> waaw mooy buñ toog entre kenn ci lalam waaye ci këram euh, ci loo xam ne euh, neexu ko loolu seen àq la bu ngeen am ci seen kaw voilà kon mu ngi noonu léegi nag hadis boobu lay junju ne ci la voilà léegi dangay ngay dellu foofu ngir gis yooyu kon jarul ñu ci yàgg léegi nag ginnaaw hadis boobu kon hadis deux cent quatre ndax hadis deux cent quatre-vingt lañ jeexale woon buntu bële weesu euh, euh, léegi nag ñuy continuer ci hadis yi numéro deux cent quatre-vingt-un ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa da'a rajulu imra'atahu ilaa firaashihi falam ya'tihi falam ta'tihi voilà falam ta'tihi fabaata ghadbaana alayhaa la'anathaa al-malaa'ikatu hattaa tusbiha muttafaqun alayhi wa fi riwayatin lahuma idaa baatatil mar'atu haajiratan firaasha zawjihaa la'anathaa al-malaa'ikatu hattaa tusbih wa fi riwaaya qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wallazii nafsii biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fatabaa alayhi illa kana alladhi fi as-samaa'i saaxitan alayha hatta yarda anha kon hadis bi la al imaamu indi boo boolee hadis bi kon li ñu waxoon ci jotaat ne huit hadis la boo ci boolee hadis Amr ibn al-Ahwas bi da nga naan neuf la waaw mais da koo junj te jotoon nañ ko gis voilà. mais li nga xam ne moom la njëkk a tudd indi xadis bu intégral mooy bii boobu dafa indi lépp mu ne wa an abi hurayrata mu ne wa an mu ngi jële abi hurayrata sahaaba bi nga xam ne mooy doomu mooy baayu mbuus mu ndaw mi sayyidina abu hurayra abdurrahman ibn saxr ad-dawsi ci li gën a siiw radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullahi mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na ida daa bu woowee ar rajulu góor ci imraatahu soxnaam ila firashihi ci lalam falam ndaw si dikkalu ko mu bañ fa baata wo jëkkër ja daal fanaan ghadbaana alayha mere ko ci lool nga xam ne ci la ko woowe mu bañ mu ne la'anata al malaa'ikatu hatta tusbiha malaaka yi dañuy rëbb ndaw soosee soxna soosee hatta tusbiha ba ni muy xëye waaw mu ne hadis bi muttafaqun alayhi muttafaqun dëppoonoo alayhi ci moom soloo ko mooy al imaam al haafiz al Buxaari ak al imaam al haafiz Muslim ibn al Hajjaaj amiirul mu'miniin rahmatullah alayhima mu ne wa fii riwaayatin lahuma am na beneen nu ñu soloowe hadis yi boo xam ne buñ ko jëlee ci ñoom ñaar ba léegi muy al imaamul Buxaari ak al imaamu Muslim rahmatullah alayhima foofu yonent bi alayhi salaam dane ida baatatil mar'atu haajiratan firasha zawjiha ida baatat bu fanaanee al mar'atu soxna si ndaw si haajiratan gàddaay firasha zawjiha lalu boroom këram la'anatal malaa'ikatu malaaka yi dañu koy rëbb hatta tusbiha ba ni muy xëye moom ndaw si mu ne wa fii riwaaya am na beneen nu ñu soloowe hadis bi qaala foofu dane qaala rasulullah sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu dane qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama walladi nafsi bi yadihi waat naa ki nga xamante ne nii sama bakkan mu ngi ci loxoom di sama boroom di boroom bi azza wa jalla ma min rajulin amul benn góor boo xam ne yad'u day woo ngir sàkku soxnaam imra'atu soxnaam joteeg moom am relation sexuelle joteeg moom xëyeeg moom ila firashiha ci lalam fata ba alayhi ndaw si bañal ko loolu ne moo bañ ci ay feemam daal ba bañ bañ illaa lu dul kaana alladhi fi sama ki nga xam ne moo leen féete kaw te yéegut day nekk koo xam ne saaxitan waaw day nekk koo xam ne dale da koy mere alayha ndaw soo sele hatta yarda anha ba ni jëkkëram joojee doon ko sàkku tamu bañ di gërëm di ko gërëm moom ndaw si kon hadis yaa ngi noonu <clears throat> kon al imaamu al an-Nawawi rahimahullahu ta'ala nee na hadith yii de ramu ne rawaahu solo na ko kan al muttafaqun alayhi la léegi laaj bi mooy est-ce que ñoom dese ko solo dañu naan la déedéet al imaamu seen sëriñ Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi solo na ko moom tamit ci ay yoon yu bari naka noonu imaamu al imaam taalibeem bi li mu gën a taqoog moom muy al imaamu Abu Daawuda as-Sijistaani yu te nekk tamit euh, mbokku taalibe imaamul Buxaari ak imaam Muslim ndax ñoom ñaar ñëpp ñoom ñetti ñëpp taalibe imaamu Ahmad lañ ibnu Muhammad rahmatullah alayhi ñii ñoo ko solo ci waa ashaabul kutubu kutubu sitta waaw kon imaamu Ahmad ak al imaam Abu Daawud ñoo fekk ci ash-Shaykhaan <coughs> wala shaykhayn bu dee maf'ulun bihi radiyallahu anil jamii' moom indi na ko ci ay bërëb léegi bi nga xamante ne nii eh, moom la al imaam indi nii bi nga xam ne moo gën a wax ji mooy bi nga xamante ne nii moom la indi ci kitaabu nikah baabun imaamul Buxaari idaa baatatil mar'atu muhaajiratan firaasha zawjihaa mu ne haddasanaa Muhammad ibn Bashaar mu nekk ñu nettali mooy Muhammad kan mooy Bundaar Muhammad ibn Bashaar ibn Usmaan ibnu Daawud ibnu Kaysaan al-Abdi wa Abu Bakr moom moo doon Bundaar rahmatullah alayhi moom it sëriñ la ci waa saabu kutubu sitta waxoon nañ la ko li limaloon nañ leen fi ñoom ñëpp ki ñu ëpp lu ñuy gis mooy ki nga xam ne mooy Abu Kurayb Muhammad ibnu al-Ala waaye Muhammad ibnu Bashaar moom ñu ëpp lañ gisagul mooy Abu Kurayb voilà kii Muhammad ibn Bashar moom mii ci ñoom la bokk nga xam ne ku nekk ci euh, juróom benn sëriñ yooyu imaamul Bukhari imaam Muslim imaam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ak al ibnu ibnu Maaja tonga mu jàngal mu ne haddathana Muhammad ibn Bashar kon imaamul mu nekk ñu nettali mooy Muhammad ibn Bashar wax nañ la ko ibn Uthman Bundar rahmatullah alayhi qala haddathana ibn Abi mu nekk ñu nettali mooy muy Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Adi as-Sulami rahimahullah Abu Amr al-Basri rahmatullahi alayhi an Shu'bata moo ko jëlee ci Shu'ba muy Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam kii mooy al-Basri kii mooy le vrai amirul mu'minin fil hadith <laughs> Sayyidina Shu'ba ibn al-Hajjaj Sawayi Allah rahmatullahi alayhi an Sulayman moom moo ko jëlee ci Sulayman muy Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili noo ko gën a xamee ah xamoo kii al Amash Sulaymaan ibn Mihraan al Abu Daawud Abu Muhammad boog Abu Muhammad al Kaahili ah rahmatullah al Kuufi rahmatullah alayhi hmm? an Abi Haazim moom moo ko jëlee ci Abu xam nga eh, eh, so eh, kii nu mu tudd Sulaymaan ibn Mihraan mi al Amash dafa ci mudallisi mooy ñi nga xam ne dañuy leer dañuy nettali mbir nga foog ne ci daa takkaloo dekete daa mooy euh, mbir mi takkaloowul yooyu nag so soo moom nee na man moom <laughs> fegal naa leen tadliisu so <laughs> ki euh, nu mu tudd euh, al amash waaw ndax moom ne moom moom fu mu jëlee ci moom da koy laaj ndax da koo dégg comme xam ne mu dallis la da koy laaj ne ko hadis bi est ce koo dégg ba mu ne waaw waaw moo tax moo tax mu ne man moom fu fu ma soloo ci boobu bu nee an garawul parce que xam leen ne fekk na ma laaj ko ko mu leer nañ ba pare waaw moo tax moom dafa bokkoon ci ñi nga xam dañ doon taral lool ci bañ tadlis moom Seydina Shu'ba moo taxoon mu ne woon man moom <laughs> di an azniya sawaay xayrun minni <laughs> min an udallisa sawaay mu ne man ma njaaloo ji sax dem fekk jigéen bu sàggan ma tëdd ak moom jaaloo moom daganul ma moo ma gënal may defal tablis mooy an yooyu nga naan an xad nga naan ñun nettal nañu an diw gaa yi foog ne yow an diw moom da ko jële ci moom direct ndekete yoo am na intermédiaire boo xam ne waxoo ko wala yu mel noonu mooy mbir mi jokkaloowu mais nga waxe ko noo xam ne ku puru daawul day jàpp ne mbir mi daa jokkaloo càllale bi ndekete yoo jokkaloowul moom nag amirul mu'minin Shu'ba ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi ha Shu'ba ibn al-Ward al-Ataki moom dafa jàppoon loolu la ko da koo ñaawlu woon lool waaw léegi nag sëriñam bii daa bari woon nu mu ko doon def moo tax mu ne moom nag <laughs> man fegal naa leen ci lool ndax man dama koy laaj lu leer nañ est ce yaa ko déggal sa bopp ma ne waaw ma jël bu ma nee ma ne ah kon nag bon ma taxaw du ma jël kon nag mu ne an kon an Sulaymaan an Abi Haazim kon al imaam Sulaymaan kon wax nañ la mooy al-A'mash an Abi Haazim mu jël ko ci Abu Haazim di Salman Abu Hazim al-Ashja'i al-Kufi rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata moo ko jëlee Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat an taji'a la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih kon gis nga hadith ba yi no ne ni la Imam al-Bukhari léegi solo na ko feneen Euh, te bi nga xam ne mooy mooy dëgg-dëgg bii sax mooy bi mu di ci kitaabu kitaabu bad'il xalqi foofu nga xam ne dana haddathana musaddad mooy ibn musarhad ibn musarbal ibn mustarwis ibn mustawrad al asadi abul hasan al basri rahimahullah mu ne qaala haddathana abu awaana ki ñu nettali ma abu awaana di al waddah ibn abdillah al yashkuri abu awaana al basri rahmatullah alayhi an al a'mash mooy sulayman ibn mihran mi ñu la wax sànq al kahili ah wax nañ la ko sànq al-Kufi an Abi Hazim an Abi Hurayra Abu Hazim wax nañ la ko sànq muy Salman al-Ashja'i rahimahullah an Abi Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat fa baata ghadbana gis nga bii la baana alayha la'natuha al-mala'ikatu hatta tusbih hadith bii nii la imam an-Nawawi indi moom la njëkk indi 281 léegi wa fi riwaaya boobule Hmm? moom mooy beneen biñ jóge mooy wa fi riwayatin lahuma ida batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha moom lañ gis sànq waaw mu ngi noonu mu ne bu lool amee moom malaaka yi dañ koy rëbb ba ni nga xamante ne noonu lay xëye te loolu leer la moo nekk ci kitaabun nakaah baabun ida batatil mar'atu muhajiratan firasha zawjiha mu ne haddathana muhammad ibn arara boo ñetti hadis la la ci imaamul Buxaari indi mu ne ñetti yoon du ko indee mu ne haddathana Muhammad mooy même hadis bi mais ci ay yoon yu wute mu ne haddathana Muhammad ibn Arara mu ne ki ñu nettali mooy Muhammad ibn Arara ah, ah, al-Qurashi as-Salimi as-Sami rahmatullahi ta'ala rahmatullahi alayhi al-Basri Abu Abdillah ñu ne Abu Ibrahim ñu ne Abu Amr rahmatullahi alayhi qala haddathana Shu'ba mu ne ki ñu nettali mooy Shu'ba gis nañ ko sànq an Qatada ah, moom bii ci Qataada ibn Di'aama lay jóge ba ci A'mash muy Abul Xattaab rahimahullahu ta'aala an Zuraara mu jël ko ci Zuraara ibn Awfaa al-Aamiri Abu Haajib rahmatullahi alayhi an Abi Hurayra radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idhaa baatat al-mar'atu muhaajiratan firaasha zawjihaa la'anatha al-malaa'ikatu hatta tarji' mu ngi noonu lii nii mooy riwaaye gis nañu riwaaye imaamul Buxaari yëpp hmm, yi nga xam ne noone la ko al imaamu Muhammad ibn Ismaa'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba al-Juh al-Ju'fi al yu indi ko ci ñetti yoon mu ne léegi bi nga xam ne moo njëkk boobu mooy muhaajiratan bi boobu la njëkkee léegi eh, bi nga xamante ne nii eh, moo bi nga xam ne moom la imaam moom An-Nawawi njëkk ni idaa da'a rajulu boobu imaamu Muslim nii la ko indee eh? mooy moom moom terme kaddu yi nga xam ne moom la al imaamul Buxaari yi indi noonu la ko indee mais indiwul kaddu yi nga xamante ne moom la al imaamu Muslim rahmatullahi alayhi daal di indee kon al imaamu Muslim ibnul Hajjaaj Abul Husayn Eh, ci kitaabu nikah buntu bi shurah yi def baabu tahrim imtinaa'iha min firaashi zawjiha eh, waaw buntu xaraamalu ndaw si di bañal boppam di bañ nekk ci lalu boroom këram bu dee boroom këram da ko soxla ngir am ak moom rapport am ak moom sëy Euh, ci pëy mu ne wa haddathana Muhammad ibn al-Muthanna mu ne wa haddathana te nettal nañu Muhammad ibn al-Muthanna ki zamin kii mooy beneen Muhammad bi nga xamante ne waxoon na ñeent lañ ci sëriñu ashaabu kutubu sitta yaa vaydelul ca loolale gis nañ sànq Muhammad ibn Bashar Bundar kii mbokkam la xaritam la woon àndandoowam la woon <laughs> voilà Muhammad ibn al-Muthanna muy Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa mooy az-Zamin rahimahullahu ta'ala wa ibn Bashar gis nga ñoo ngi nii mu ne ñoom ñaar ñëpp ñoom da leen a boole fii ak mo ibn Bashar mooy Muhammad ibn Bashar Bundaar ñoom ñaar ñii sëriñ lañ ci waa kutubu ashaabu sitta mu ne wal lafdul ibnul musanna man kanta imam muslim kaddu yi may indi fii nag sama sëriñ bi ma njëkk a tudd di ibnul musanna di muhammad ibnul musanna moom moo indi lii nii kaddu yi la ñoom ñaar nee nañ haddathana muhammad ibnu jaafar ñu ne ci leen nettal mooy muhammad ibnu jaafar al al hudali mawlaahum di bunda di gundar kii mooy gundar voilà muhammad ibnu jaafar gundar Muhammad ibn Bashar Bundaar waxoon naa la <laughs> noo koy déggee noo koy jàppe mu ngi noonu kii mooy nekkoon seen sëriñ moo nekkoon sëriñu ñoom Bundaar moo nekkoon sëriñu Bundaar ak euh, sëriñu az-Zamin di euh, euh, Ibn al-Muthanna rahmatullahi ala al-jami' kon Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawlahum Abu Abdillah di Gundar rahmatullahi alayhi kii nga xam ne haddathana mu ne nettali nañu Shu'ba Shu'ba moo dencoon yaayam voilà ibn al-Hajjaj min la wax sànq ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam amirul mu'minin al-Basri yu moo dencoon yaayu Muhammad ibn Ja'far wala lu bari day jële ci moom voilà ci baayu jiit leen bi mu ne kon suy nation ba mu ne qala sami'tu Qatadata mu ne dégg naa Qatada muy ibn Di'ama ibn Qatada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Harith ibn Sadus moo tax ñu naan as-Sadusi Abu al-Khattab rahimahullahu ta'ala yuhaddithu muy nettali an Zurara ibn Awfa muy jële ci Zurara ibn Awfa muy Zurara ibn Awfa al-Amiri gisoon nañ ko sànq rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idha baadat al-mar'atu haajiratan firaasha zawjiha la'anatha al-malaa'ikatu hatta tusbih benn bu njëkk baa ngo al-imam Muslim ibn al-Hajjaj ci même buntu bi ci même kii dafa rangale hadith yi waxoon naa la al-imam Muslim Abul Husayn moom day rangale hadith yi mu ne wa haddathana Muhammad ibn al-Bashir Eh, eh, eh, kii mu ne mu ne mu ne wa haddathana mu ne te nettali nañu ah mooy même càllale li ya léegi nag day indi kii yoo xam ne yu wute la wa eh, ida batatil mar'atu loolu gis nañ ko sànq beneen bi bu Muhammad ibn Bashar bi mu ne waat ba léegi eh, moom imaamu Muslim beneen eh, yoon bu mu ko defoon haddathana Muhammad ibn Abi Umar ci même buntu bi kitaabun nikaah baabu tahrim imtinaa'iha min firaashi zawjiha mu ne ne dale nañu ibn Abi Umar di Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Adani al-Hafiz wa Abdu Abu kii Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala qaala haddathana mu ne nettali nu Marwan mu ne ki leen nettali mooy Marwan Marwan mi mooy kan Marwan ibn Muawiya ibn al-Harith ibn Uthman ibn Asma ibn Kharija ibn Uyayna ibn Hisn ibn Hudhayfa ibn Badr al-Fazari kii sëtu Uyayna la Uyayna mi ñu fi doon gis <laughs> saxaaba bu reetaan lu boobu nañ naan magum kaw magum magum arab la kii nii Marwan mi Uyayna maamam la <laughs> Marwan ibnu Muawiya ibnu al-Harith ibnu Usman ibnu Asma ibnu Kharijata doomu doomu Uyayna bi tudd Xaarija mooy ci moom la jóge te après ibn Uyayna ibn Hisn ibn Hudayfa ibn Badr voilà Uyayna moom <laughs> mu ngo kii maamu Uyayna ay maamam radiyallahu anil jami' moom Marwan an Yazid mu ne yaani ibn Kaysan mu Yazid ibn Kaysan al-Yashkuri mawlahum rahimahullahu ta'ala moom al-Basri rahmatullahi alayhi an Abi Hazim Abu Hazim gis nañ ko sànq Salman rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayra annahu qaala waaw bii nag la imaamu Muslim indi mooy indi indi na ci riwaaya bi ne wa fii riwaaya qaala rasulullah walladhi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fataba alayhi illa kana alladhi fi as-samaa'i saaxitan alayha hatta yarda anha lii riwaaya la boo xam ne nawul a sax imaamul Buxaari waaye ci saxiixu al imaamu Muslim Abul Husayn la nekk kon moom nii la ko ëndee léegi nag bi mujj al imaamu Muslim andi ko bi ci mujj mooy bi nga xam ne moom la ñuy wax nii te imaamu euh, euh, nu mu tudd Euh, an-Nawawi moom la njëkk indi ci kaw ah mu ne hadda wa haddathana ci même buntu bi wax naa da koo rangale ba kitaabu nikah baabu tahrim imtinaa'iha min firaashi zawjiha mu ne wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Abu Kurayb Abu Kurayb ngoog mu ne wa haddathana tanetani nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne kon wa haddathana nettali nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usman al-Basri al-Kufi man al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullahu ta'ala wa Abu Kurayb mu ngi noonu Muhammad ibn Ala ibn Kurayb al-Hamdani Abu Kurayb al-Kufi rahimahullah mu ne qaala nee nañ haddathana nettali nañu Abu Muawiya muy moo Abu Muawiya Muhammad ibn Hazim at-Tamimi as-Sa'di mawlahum gis nañ ko sànq ah, no waaw gisoon nañ ko waaw Abu Muawiya non non gisuñu ko woon Abu Hazim lañ gis Abu Hazim lañ gisoon Muhammad ibn Hazim voilà kii bokkul ak kële ah qala mu ne mu ne xaa taxawal ma ñëw ma dem te ñëw hmm? mu ne mu ne mu ne xaa taxawal maa ngi di beneen wa haddathani Abu Sa'id al-Ashaj voilà kii waxoon nañ la Abdallah ibn Sa'id ibn al-Husayn at-Kindi kii bokk na ci waa sëriñu waa kutubu sitta ah yaa ngi koy fàttaleku fay yow yii yëpp war ma ko woon a wax barki yàlla laa wax <laughs> ah waxoon naa la ko yii yëpp waxoon naa la ko ne al-Ashajj mi waroon nga ko xam waaw moo nekk ni Abdullah ibn Sa'id ibn Husayn al-Kindi Abu Sa'id al-Ashajj al-Kufi al-Hafiz rahimahullah al-mufassir rahimahullahu ta'ala mooy Abu Sa'id al-Ashajj qala haddathana mu ne nettali ñu Waki' mu nekk leen ne mooy Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ah, al-Kufi rahimahullah al-Asbahani an-Naysaburi al-A'war Abu Sufyan ah, rahmatullahi alayhi bi imam Muslim wa haddathani Abu Sa'id al-Ashaj moo ma nettali man la nettali qaala mu ne haddathana Waki' léegi ha taxawal ma di beneen càllale wa haddathani Zuhayr ibn Harb mu nekk beneen càllale bu ma ci am man imam Muslim Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Qurashi al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i al-Baghdadi rahimahullahu anhu wal lafdhu lahu mu ne ta kaddu yi ma indi fii nag moom Zuhayr mi la ñeel qaala mu ne haddathana Jarir mu nekk ñu nettali mooy Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays ibn Wahb ibn Abdi Ghanm ibn Abdillah ibn Bakr ibn Sa'd ibn Dabba ibn Udd al-Dabbi Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala mu ne nag ñoom ñëpp mooy fa mu yemale kii jàllale ya ah mooy Abu Muawiya dana xaddas bu njëkk bi Abu Bakr ibn Abi Shayba Abu Kurayb ñu ne xaddasana Abu Muawiya mu ne taxawal ca Abu Muawiya jàppal mu ne wa xaddasani nettal na Abu Sa'id al-Ashaj ak qaala mu ne xaddasani Waki' kon Waki' jàppal Waki' am nga Abu Muawiya am nga Waki' mu ne waxaat am beneen càllale bu am ñetteel wa xaddasani Zuhayr ibn Harb wala do an Jarir xaddasana Jarir mu ne Jarir jàppal kon muy Abu Muawiya Waki' ak Jarir kulluhum ñoom ñëpp rahmatullah alayhim an il amash ñoo ko jëli ci al amash di Sulayman ibn Mihran al asadi al kahili rahimahullah an abi hazim moo ko jëli ci abi hazim salman ah niñ la wax sànq al ashja'i rahimahullah an abi hurayrata mu jëla ko sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lii nii la imam an-Nawawi indi idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fa baata ghadbana alayha la'nataha al-mala'ikatu hatta tusbiha waaye bu imaamul Buxaari bi amoon nañ ci boo xam ne mooy bi jaar ci Musaddad moom bii wayam idaa da'a ar-rajulu imra'atahu ilaa firaashihi fa abat alayhi fa abat fa baatat ghadbaan alayha la'anatha al-malaa'ikatu hatta tusbih bii ak bële bu imaam Muslim bi ñu mujjee gis tix textiles imaamul Buxaari noonu la ko nit kon ñaar yëpp yu imaamul Buxaari ak imaam Muslim ñoo ko bokk même mooyu sax